A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu al-akmalaani al-atammaani alaa sayyidil mursaliin. Wa imaamil muttaqiin. Sayyidinaa Muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajmaciin. amma ba'du siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi awnillahi wa minnatihi jeexaloon nañ li nga xamante ne mooy délégation wu wafdu bani tamim muy délégation wu banu tamim ala ra'sihim Utaarid ibn Haajib wal Aqra' ibn Haabis wa Zibruqaan ibn Badr wa Amr ibn al-Ahtam wa ghayruhum min ashraafihim gisoon nañu li nga xam ne mooy délégation bu waa Banu Tamim ñëwoon ci alayhi salaatu wassalaam ci délégation yi ci neuvième année bi gisoon nañu ba jeexal gisoon tarjamaay saxaaba yooyale radiyallahu ta'ala anhum ajma'in inchaa allahu taala tey ni nga xamante ne ni noon lañu ko dige woon ñu war a gis li nga xamante ne nii mooy suuratul xujuraat bi nga xamante ne nii moo wàcc ci mbiru ñii di waa banu tamim nga xamante ne suñu boroom subhaanahu wa taala di jàngale li nga xam ne teggin yi jullit bu nekk war a war a salaatu wassalaam teggin yi nga xam ne manu la ñàkk te yooyu mooy li nga xamante ne ab jullit da koo war a am fa ak digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waa banu tamim al imaamu bunu isxaaq wa geyruhum waxoon nañu li nga xam ne moo tax lii nii wàcc mooy aaya yooyu wàcc comme li nga xam ne moom la wax moom al imaamu bunu isxaaq mu ne ñoom bi ñu ñëwee fii na fii fii fii bu ñu ñëwee mooy sang ñu tudd di Utaarid ibn Haajib Az-Zibruqaan ibn Badr Amr ibn al-Ahtam ak al-Aqra' ibn Haabis ta'ala anil jamii daal di ñëw ci li nga xam ne mooy délégation waa Banu Tamim bi ñëwee ci alayhi salaatu wassalaam dañoo ñëw agsi ci jàkka ji tali ko waraloon mooy nekk ci konon al imaam ibn isxaaq ibn yasaar rahmatullahi alayhi mu ne loolu mu ngi jóge ci xare bi nga xam ne moom la sayyiduna uyayna ibn hisn radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa daloon ci waa banul anbari min bani tamim te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di woon ko fay ni mu dal ci ñoom ndax dañoo dañ doon dañ doon aaye bañoon ne waa banul mu waa banu waa Xuzaa di tere ci ñoom ñoo xamante ne ñoo bëggoon a jox zakat waa banul Anbar mu nekk benn clan ci waa banu Tamim ne du ci dal kenn du ko fi joxe ba pare dal seen kaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci la yëg loole le mu daal di defar benn armée boo xam ne mooy expédition benn sariya daldi ciy jiital ki nga xam ne mooy al Aqra' ibn al Uyayna ibn Hisn sayyidu bani Fazara boo lii xew-xew bii mu ngi xew après ghazwatu ghazwatul Fath mu ngi xew tamit ginnaaw Hunayn mu ngi xew tamit ginnaaw li nga xamante ne mooy umratul Ji'rana bi alayhi salaatu wassalaam dëppee ba ñëw Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ci la loolu noon xew muy xew xew boobale bi nga xamante ne nag ci la sayyidina Uyayna ibn Hisn ànd ak cinquante personnes selon li al-imaam al-Waaqidi wax bi sanadin da'if naka noonu tudd na ko taalibeem bi di al-imaam ibn Sa'd az-Zuhri rahmatullahi ala al-jamii' mu ne cinquante personnes lañu woon benn muhaajir yi ak benn lamsaar àndoon na ci ñu àndu ci woon ñu dem daldi dal ci waa banul ambar te bokkoon benn clan la ci banu tamim waxoon nañ la waa banu tamim nag ñoom dañoo yaatu dafa meloon ni comme Quraysh ni ngay amee ñu naan la waa banu haashim waa banu abdiddar waa banu umayya ak waa banu maxzum ñoonu nag la banu tamim meloon mu am ñoom waa waa ñi nga xam ne ñooy waa banu daarim tañ leen di woowe ak daarimi am na ci ñoom ñoo xam ne ci kojug mujaashi dañ naan al mujaashi yi ak dañ naan at tamimiyul mujaashi yi waaye am na ñoo xam ne it ci waa banu ambar lañ bokk ñoo ñële nag ci waa banu ambar ñoo daloon ci ñoo ñële di leen tere zakat ci waa xusaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di yónni sayyidina Uyayna mu dal seen kaw nag jàpp ci ñoom ay prisonniers indi leen madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ñu utal leen jàpp leen def leen ay prisonniers foofale loolu nag moo taxoon délégation wu waa banu tamim ñu daal di jóge seen dëkk nag ngir ñëw ci alayhi salaatu wassalaam ngir wax ak moom ngir mu libérer leen seen prisonniers yi waaye ñoom bi nga xamante ne ci lañ ñëw au lieu ñu daal di jublu ci loolu le ñu daal di ñëw ne ñoom dañoo ñëw ngir daal di puukare wante ak alayhi salaatu wassalaam comme li al imaamu ibn Isaaq ne ñoom bi nga xamante ne ci lañu agsi dañ na yonent bi alayhi salaatu wassalaam an uxruj ya ya Muhammad uxruj ilayna ñu naan ko yow sayyidina Muhammad alayhi salaatu wassalaam uxruj ilayna génnal te ñëw fii ci ñun suñu boroom nag subhaanahu wa taala daldi loolu nga xam ne moom lañ defoon di jëllu mbéeru yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekk fële nga xamante ne nii mooy ca côté jekk ca jàkka ja di woo yeneen bi alayhi salaatu wassalaam naan hee yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam uxruj génnal fii nga ñëw fekk suñu fii dañoo bëgg a wax ak yow yeneen ci bi alayhi salaatu wassalaam seen yuuxu yoo yële daal di koy lor ba ni nga xam ne ci la génne daal di gaaw ñëw ci ñoom mu ñëw amul dara luñ koy wax ñu naan ko ñëwal fii nu faaxirok fii ñu puukaroon teg yow ba nga xam ne ñun waa banu tamim ñun ñooy ñan ba bu ko defee xanaa xamoo ñooy ñun ñun ñii waa banu tamim ñooy ñan ba ngay yónnee ay nit ñu daal di dal suñu kaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam di leen déglu ñu ñëw naan ko dañoo bëgg nag nga daal di jox ndigal ki nga xamante ne nii mooy suñu discours bi mu daal di defu discours ci sa kanam waaye it dañoo bëgg tamit nga jox ndigal ki nga xamante ne mooy suñu sha'ir bi suñu poète bi mu daal di def li nga xamante ne mooy poète am suñu sa kanam yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne leen ah, léegi na ku nekk ci ñoom wax ci la seen discours kat bi jóg di Utaarid ibn Haajib ibnu zuraara ibnu udus at-tamimiyu radiyallahu taala anhu wa ardaa daldi jóg daldi wax li nga xam ne moom lay wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam bàyyi bam mu ne yaa aa yaa thaabit ibnu qays mu wax sayyidunaa thaabit ibnu qays radiyallahu ne ko qum fa ajib ne ko jugal nga daldi koy tontu moom mooy xatiibu rasuulillah xatiibu rasulillahi wa xatiibul ansaar sayyidina sayyidina Saabit sayyidina sayyidina ki nga xamante ne nii mooy mooy ibn moom moom moom la waxoon mu daal di jóg daal di tontu ci la jóge daal di def discours boo xamante ne nii bu am solo la ginnaaw bi mu ko defee seen poète bi nag daal di jóg seen poète bi waa Banu Tamim moo doon az-Zibriqaan ibnu badrir radiyallahu anhu at-tamimi mu daal di jóg wax ayub veeram yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di xool ci mbooloo mi gis ne son poète par excellence sayyiduna hasan ibnu thaabit radiyallahu anhu wa ardaahu new fi mu daal di ne woolal leen ma sayyiduna hasan ci noonu lañu woowe ki nga xam ne mooy sayyiduna hasan ibnu thaabit mu ñëw daal di wax veeram yooyale mu ñëwee waa ji daal di décliner comme que ne fi woon daal di wax li nga xamante ne mooy veer yi mu waxoon moom bi ki nga xam ne mooy Zibriqaan ibn Badr bi nga xam ne ci la pare yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko yaa Hasan qum faajib ne ko yow Hasan jógal nga daal di koy wuyu nga daal koy tontu sayyidina Hasan jóg ne inna zawaa'iba min fihrin wa ikhwatihim qad bayyanu sunnatan linnaasi tuttaba'u yardaa bihim kullu man kaanat sariiratuhu taqwal ilaahi wa bil amri alladhi shara'u ba ni nga xamante ne nii noonu lu la jeexe woon wa kullul amri yustana'u ci beneen riwaaya noonu noonu noonu la demee woon léegi nag ñooñu imaam al imaam ibn Isxaaq mu ne wa fiihim nazalat ci ñoom ñoo ñële nag ci la wàcc na li nga xam ne mooy aaya bi nga xamante ne nii moom loo naan mooy wax fii ne inna alladina yunaaduunak ñi nga xamante ne nii de ñooy ñooy ñoo la yuuxu di la jëllu mbéeru min waraa'il xujuraati aktaruhum laa yaqiluun mu ne ñooñu lépp ci ñoom duñu xalaat mooy ñooñu nag moo indi lii nii loolu waxoon nañ la loolu mooy li al imaamu ibnu yarhamukallah al imaamu ibnu ibn yasaar rahmatullahi alayhima daal di wax waaye am na yeneen ay asbaabu nuzul ñu ci waxoon te waxoon nañ la al imaamu al buxaari rahmatullahi alayhi qad infarada fi saxiixihi buñ la nee nag haadan qad infarada al buxaari fi ci xadiis boobale wala ñu ne la al imaamu muslim ibn al hajjaaj al qushayri an-naysaabuuri rahmatullahi alayhi moo wéet ci xadiis bi loolu bu ñu la ko waxee mooy ne kenn ci ñoom moo ko soloo te keneen ki soloowu ko kon alimaamu albuxaari rahmatullahi aley moo soloo jële ci sayidina abdallah ibnu mulayka mu jële ci sayidina abdallah ibnu zubayr ibnu alawaami radiyallahu taala an aljamic yonent bi alayhi salaatu wassalaam sayidina abdallah ibn abi mulayka da doon wax naan kaadal xayraani abu bakrin wa umar mu ne yewee tuutee des ñaar ñi gën ci xeet bi ginnaaw alayhi salaatu wassalaam mu ne mooy sayyidina abu bakr ak sayyidina umar mel ni ñu ne aa ah, waa yaa abdallah yaa sayyidina abdallah ibn abi mulayka ana loolu ko waral mu ne seen baat lañu yëkkati woon fa alayhi salaatu wassalaam ndax kat bi nga xam ne ci la waa banu tamim yi ñëw ñëw ci seen délégation bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak yéen leen sayyidina Abu Bakr dane yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi daldi def mu jiite délégation bi defal ki nga xamante ne mooy al-Qaqaa daldi leen jiite léegi nag sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ne bal amiril Aqra' ibn Habis Yonent bi alayhi salaatu wassalaam par contre non pas al-Qa'qa' waaye ki nga xam ne moom ngay def mu jiite leen na nekk ki nga xam ne mooy al-Aqra' ibn Habis radiyallahu ta'ala anil jamii' sayyidina Siddiq ne ko yaa Umar ma turiidu illaa xilaafi ne ko yow bëggoo lu dul wuteeg man Sayyidina Umar ne ko déedéet bëggumaa wuteeg yow léegi nag ci sa seen kàddu yu jóge foofu mu ne suñu boroom subhaanahu wa ta'ala daldi wàcc ne yaa ayyuhal laa tuqaddimu bayna yaday illaahi wa rasuulihi wattaqullaha inna allaha sami'un alim loolu waxoon nañ la ci kitaabul maghazi ak ci kitaabu tafsir aaya yi mu ne moo wàcc dafa wute mooy na ci benn bi ci dane aaya bu njëkk bi nii ci suuratul xujuraati moo wàcc beneen bi mu ne nag mooy beneen bila mooy laa tarfa'u ya ayyuhal ladina amanu mooy aaya bi ci tegu ne boobu moo wàcc keroog waaye loolu liñ leen di boolee dañu naan ñaar yépp ñoo wàcc keroog ndax leen du dara mooy lii mooy première aaya bi beneen bi di deuxième aaya bi kantaa nag waa banu tamim ña doon yuuxu nag ca jàkka ja doon yuuxu naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam yaa Muhammad uxruj alayna uxruj ilayna génnal nga fekk suñu fii di ko yuuxu di ko wax ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam génne këram daw si ñëw ñu naan ko ñëwal nu faaxiruk ñëwal fii nag ñu puukaroonte yow ñooñu li wàccoon ci yoom mooy inna alladina yunaaduunaka min wara'i alxujuraati aktharuhum la yaqiluun loolu li moo wàcc ci ñoom te loolu ku mel ni al imaamu Ahmad ibn Hanbal al imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal rahmatullahi alayhi daal dina koy solo waaye al imaamu ibn jarir at-tabariyu rahmatullahi alayhi daal dina koy solo mu jaar ci xadiisu al imaam abi isxaaq muy abi isxaaq as-sabiici mu jële ci ki nga xamante ne mooy albara ibn aazib albara ibn aazib mii laa fàtte woon turam keroog manaan aazib mooy doomu aazib ji nan la tuddati mooy sayyidina al-Baraa ibn aazib radiyallahu ta'ala anhu wa an abiihi ñëw jële ci moom mu ne mu ne moom sayyidina al-Baraa mu ne inna alladina fi qawlihi inna alladina yunaaduunaka min waraa'i al-hujuraati min waraa'i al-hujuraati aktharuhum laa yaqinuun muy wax ci aaya bii ne aaya bii de mooy dina ñëw ci li muy tekk inshaa allah dañu nekk nii di gis li nga xam ne moo waral wàccuk aaya yi ba nga xamante ne muy contexte bi fan la wàcce sayyiduna al-Baraa mu ne mu ne jaa dafa ñëw benn waaye dafa ñëw ci alayhi salaatu wassalaam fa qaal yaa Muhammad mu ne héeyow sayyidina Muhammad inna hamdi zayn wa dhammi shayn fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam daaka allahu azza wa jal dafa am waaju ñëw na yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam fekk da ko woo loolu riwaaya bu imaam ibn al imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal moo ko gën a leeral moobu moo gën a leeral mbir mi ci musnad bi ka nga xamante ne muy xadiis boo xamante ne nii mooy xadiis bi isnaaduhu rijaalu saxiix kama qaala al imaam al haythami borom majma'u zawaa'id bi mu ko tuddee mu ne mu ne càllale boobale dinañ ci ñëw moom mu ne moom borom al majma' isnaadu ahmad rijaaluhu rijaalu saxiix moom al imaam al haythami mu ne càllale imaamu ahmad ibn hanbal góor ña fa ne mooy góor ñi nekk ci saxiix bi mu ne in kaana abu salama sami'a min al aqra' ibn haabis wa illaa fa huwa mursal bu dee ne Abu Salama moom daal dinay dégg ci al-Aqra ibn Haabis bu dee dégg na ko de mooy góor ña fa nekk ci càll bi yépp moo ci càllale bi ngay fekk ci li nga xam ne mooy saxiix bi ndax foofu al imaamu ahmad dane déglul càllale al imaamu ahmad mu ne xaddatanaa Affaan qaala xaddatanaa Wuhayb qaala xaddatanaa muusa bnu uqba an abi salamata bni abdirahman an il aqra bna xaabis loolu mooy càllale bi kon moom dana xaddatanaa afaan alimaamu ahmad mu ne xaddatanaa mu ne nettali nañu afaan muy afaan di sëriñ bu mag boobale nga xam ne sëriñ la ci ñoom alimaamu ahmad bnu hanbal waaye sëriñ la ci ñoom alimaa ci imaamul buxaari rahmatullahi ala aljamii mu ne qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu wuhaybu di wuhaybu qaala mu ne xaddatanaa mu ne nettali nañu muusa bnu uqba mooy al imaamu muusa bnu uqba mi ñu xam ci wàllu siira waxoon nañ la moom min rijaali saxiix moo tax moo gën a ci waa ahlu siira ci waa ahlu siyari wal magaazi yi nga xam ne ñooy toppatoo wàllu siira ak al magaazi moom moo ci gën a dëgër moo gën a dëgër al bnu isxaaq loolu moom moom imaam Muusa ibn Uqba moo gën a dëgër looloo tax ku mel ne imaamu Maalik ibn Anas imaamu daaril hijrati radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu doon wax naan aleykum bi maghaazi Muusa ibn Uqba fa innahu kaana thiqa wala fa innahu thiqa al imaamu Maalik ibn Anas di boroom ngir bi da doon wax naan aleykum maa ngi leen di dénk bi maghaazi Muusa ibn Uqba maa ngi leen di dénk li nga xam ne bu ngeen di jàng dund yonent bi alayhi salaatu wassalaam man Maalik de maa ngi leen di dénk li nga xam ne mooy maghazi al imaamu Muusaa ibn Uqba fa innahu thiqa ndax moom kat ku dëgër la koo xamante ne nii ku jara ay waxam lu jara takk la waaju dëgër la de moo taxit al imaamu ahmad ibn ci ginnaaw gi moom it da doon wax lu mel noon naan aleykum bi maghazi imaam muusa ibn uqba fa kaana thiqa al imaamu ahmad muhammad ibn hanbal la maa ngi leen di li nga xam ne mooy maghazi muusa ibn uqba fa kaana thiqa ndax moom siqa la woon ndax imaamu ahmad ginnaaw gi léegi la feeñ moom mooy ne imaam muusa ibn Uqba moo ko jiitu foofu loolu moo tax pas fuuf fuuf waaye moom jotewu ko moo tax mu naan fa innahu kaana siqa moom moomu nag di imaam Muusa ibn Uqba waxoon nañ la ne siinaam boobale lu ci bari nag ki nga xam mooy gisatuñu ko waaye ki toxal li nga xam ne presque mooy li ci ëpp solo mooy al imaamu al Bayhaqi abu bakrin al-bayhaqiyu rahmatullahi alayhi fi dalaa'il ci dalaa'ilun nubuwwa fa la indi moo tax lu bari da ngay gis muy solo moom al imaamul bayhaqi di jële ci al imaamu Muusa ibn Uqba rahmatullahi ala al jamii kon tàllale imaamu mu imaamu Ahmad bi ci moom la jaar kon mu ne haddathana Wuhayb mu ne haddathana nettali nañu Muusa ibn Uqba ahli al-maghaazi an Abi Salama mu jële ci Abi Salama mooy kan ibn Abdurrahman ibn Awf muy Abi Salama di doomi Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anil jamii anil ci sayyidina al Aqra' tax nag al imaam al mooy góor ñi ñépp boo demee ci saxiix yi danga leen fay fekk mooy rijaalu saxiix la shartu saxiix bi la yor waaye moom imaam al-Haythami moo mu ne nag col mooy à condition nag moo ñoom ñépp waaye mbir mu wir nañ à condition bu dee ne imaam Abu Salama ibn Abdurrahman daal dinay jële ki nga xam ne mooy al-Aqra' saxiix la. léegi foofu na lan la al imaam al-Aqra' wax mu ne mu ne al-Aqra' ibn Haabis mu ne annahu naadaa rasuulallah sallallahu alayhi min waraa'il hujuraat nee na man al-Aqra' ibn Haabis man maa woo yonent bi alayhi salaatu wassalaam ca gannaaw néegu soxnaam ya moo tax saar bi ñu tudde ko noon mooy alxujuraat moo tax ñu naan ci français les appartements mooy li nga xamante ne mooy néeg yi ya nga xam ne moom la soxnaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam dëkke woon moom nag foofa nag la al aqran na xaabis nekk ca gannaaw di jëllu mbéeru yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ko yuuxu di ko mu ne man mii maa woo yonent bi alayhi salaatu wassalaam min waraa'il xujuraat ca gannaaw néeg yoon ak néegam yoon néegu soxnaam ya fa qaala nee na lan wax lii laa wax yaa Muhammad yaa Muhammad am na ci riwaaya boo xam ne dane yaa rasuulallah falam yujib mu nekk nag ca gannaaw mooy li ngay gis rek waxoon naa la loolu jikkoy kaw kaw la tal Aqra ibn Haabis mii bokkoon na ci ñi nga xam ne ñooy sangu waa Banu Tamim ñi nga xamante ne mooy sangu waa banu tamim ñoom dañoo bokkoon ci ñi nga xam ne ci arab yi nga xam ne ca kaw ga leen dëkke woon moo tax keroog gisoon nañ kenn ci ñoom ba mu ñëwee yonent bi alayhi salaatu wassalaam dane kii de mooy sayyidu ahlil wabar moom mooy sangu ñi nga xam ne mooy village mooy waa kaw ga al na xaabis mii nag ci ñooñu la bokkoon mooy ci waa banu tamim nekkoon sang ci waa banu tamim bi mu ñëwee rek mu def li nga xam ne mooy jikkoy kaw kaw waxoon naa la nag jikkoy kaw kaw nit man naa dëkk ci ville bi yor jikkoy kaw kaw mooy yoo xamante ne vraiment ça ne fait pas mooy kilifa naka ngay taxawe fële di ko yuuxu naan ko hé hé yow mii mo monsieur le directeur rawatina hé yaa aalim muy ab borom xam-xam nga naan ko hé oustaz hé usaas ñëwal fii fekk si na wala rawat xoolal ñii moom moom li mu def yonent mi aleyhi salaatu wassalaam xanaa kay boo ñëwee ba ni gis néegu soxnaan yi nga mën a dugg bokk nga dem bokk nga yëglu ngir ñu jox la ndigal nga mën a dugg waaye mu taxaw fële naan nee na moo tax nee na man lii laa wax damaa ñëw na yonent mi aleyhi salaatu wassalaam ya Muhammad taxaw fële ne hey yaa Muhammad eh Muhammad mu dégguma kenn wax dara ma waxaat ca kaw yaa Muhammad hey yow Muhammad nee na am na ci riwaay boo xam ne dana yaa Rasuulallah la wax dana yow ndaw yàlla li déggul kenn mu daldi waxaat yaa Rasuulallah kenn wuyu ko léegi nag mu ne nag fa qaala mu ne hey. yaa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam inna hamdi la zayn wa inna dammi la shayn mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu ko woowee ñaari yoon déggul réponse mu ne ko hé ya rasulallah mooy gisu ko de mu nga ca néegu soxnaam ya benn ca néeg ya moom mu nekk fële ca àll ba di ko yuuxu naan ko bu mu ko woowee ñaari yoon dégg yonent bi alayhi salaatu wassalaam répondreul mu naan ko inna hamd hé ya rasulallah yow daw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam xana xamoo man maay kan xanaa xamoo man maay al aqra inna hamdi la zayn gis nga képp koo xam ne tagg naa la man sama taggaate day taaral ka ma tagg wa dammi waaye ku ma ŋàññ ku ne shayn ab tilim tilim ak taq taq lay doon ci moom de kon nag lool mooy lan loolu mooy menace à peine à peine mooy kon gaawal nga wuyu ma fa qaala yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu déggee mu wax nii mu ne ko zaaka allah koo kële ngay wax lii nga wax koo kële mooy koo koo mooy yàlla mooy yow lii buur yàlla mooy ki nga xam ne ku mu tagg mu nekk li nga xam ne taar la ci yow ku mu ŋàññ nag mooy mooy mu nekk li nga xam ne tilim tilim la taq ak li nga xam ne mooy lu jàng lay nekk ci yow mu ne ko daa kooku mooy allahu azza wa jal mag na sa tedd na loolu mooy li nga xamante ne nii moo wàcc ci côté bii kon dangay gis ne mook riwaaya al imaam ibn bi ana lan mooy différence bi mooy amul benn différence même bu dee ne càllale imaam ibn Isxaaq ibn Yasaar rahmatullahi mu ngi ko jële woon dane moon wa dane woon wa ki nga xamante ne mooy Aasim ibn Umar ibn Qataada ak Abdullah Abi Bakr a Hazm ibn Amr ibn Hazm ñaari sëriñam yooyu ñoo ko nettali mu ne woon tamit mursalun saxiix nga xam ne dane gaay bi ñëwee dañoo taxaw ca jàkk ja di yuuxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam an uxruj minna te délégation boobu al imaam ibn Isxaaq ibn yasaar rahmatullahi alayhi nee woon na al-Aqram na xaabis àndoon ci kon ñu xam ne moom la rek moom mooy ki nga xamante ne en tout cas mooy ki ginoonu yuuxu ca kaw comme ni ma ko waxe la boppam moom al imaamu Aqra ibn xaabis sayyidu bani tamim bi nga xamante ne nii nag loolu la xew nag ci la suñu boroom daal di wàcce nag aaya yi di muy aaya yii nii kon da ngay gis ne kon am na ñaari sababu nuzul ñuy tudd yoo xamante ne nii mu ngi ci saxiixu imaamul Buxaari te jaar ci ibn abi Mulayka rahmatullahi alayhi kene foofu sayyidina Siddiq ak sayyidina al-Faaruq alayhima ridwaanul mannaan foofu le ci ñoom la wàcc loolu leer na mooy ci début saar bi ñaari verset yu njëkk yi loolu la la waaye am na yeneen yoo xamante ne ni moom fi mu wàcc mooy innal ladina yunaadunak mu ngi wàcc ci waa wafdu bani tamim keroog bi ñuy yuuxu yonent mi alayhi salaatu wassalaam ngir mu leen kon lii mooy contexte bi nga xam ne ci la saar bii bi nga xamante ne nii ci la wàcc léegi nag lii nag gis nga doxalin wii mooy ñaar yépp la suñu boroom ne lii nag du benn ci yii moo war a dox moom lañ war a doxaleek alayhi salaatu wassalaam mooy di jàngale ci saar bii muy al-Hujurat waxoon nañ la ne suuratul Hujurat muy les appartements képp koo xamante ne nii comme ni nga xamante ne nii noonu lañu ko souligné woon te nga xam ne suñu sëriñ da koy wax lu bari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa raa wa hafidah da koy wax naan képp koo xamante ne nii dafa bëgg am ci appartement yi yonent bi alayhi salaatu wassalaam il faut li nga xam ne mooy suuratul xujuraat ya fa ne teggin ya nga respecté ko mooy nekk koo xamante ne da ngay respecté yoo xam leen te di ko jëfe sa digganteem ak alayhi si diggante lii nag maa ko ci wax mooy ak sa diggante ñi nga xamante ne ñooy doonoo yonent yi alayhimu salaatu salaam muy al ulama ndax al ulama warasatul anbiya ndax boroom xam-xam yi kat rahmatullahi alayhim ñooy ñi nga xam ne ñoo doon boroom yonent yi alayhimu salaatu wassalaam mooy il faut teggin yii nii nga koy respecté ci yonent ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak képp koo xam ne dafa taxaw palaasu yonent bi alayhi salaatu wassalaam di jàngal nit ñi yiw di leen xamal di leen gindi mooy ne dangaa yow loolu obligation la te boo bëggee am néeg ca kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam foog nga làmboo yi suñu boroom nag ginnaaw kon li inshaa ñu ñëw ci saar bi kon muy suuratul xujuraat suuratul xujuraat su muy aaya bi nga xamante ne mooy 49 muy aaya 49 suñu boroom subhaanahu wa taala di ci wax kon saar bii dañuy gis ne kon est-ce que makkiya la wala madaniya mooy ne dañuy gis ne saar bii madaniya la mooy saar la boo xamante ne nii madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam la wàcc te seetloo mooy ne am na ci aaya yoo xamante ne nii nag njëkk nañoo wàcc xew-xew bii nii di xew-xewu dikkug waa wafdu bani tamim ci la neuf ci gàddaayam ba après gàddaayam bi moom alayhi salaatu wassalaam kon suñu boroom subhaanahu wa ta'aala di tàmbale mu ne bismillahi arrahmaani arrahim bismillahi ci turu ki nga xam ne mooy allah arrahmaani moom mi nga xam ne moo fees dell ak yërmande arrahimi moom mi nga xam ne yërmandem dafa yaatu ba daj lépp mu ne ci moom lay tàmbalee mu ne yaa ayyuha alladina aamanu laa tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi wattaqu llah inna allaha samiun alim mu ne yaa ayyuha alladina aamanu e yéen ñi nga xamante ne yéen a gëm te dëggal laa tuqaddimu bu leen jiital jame bayna ya bu leen jiitu bayna yaday illahi wa rasulih ci kanamu yonent bi alayhi yàlla ak yonentaam alayhi salaatu wassalaam mooy bu leen ko jiitu ci dara moo tax bu leen jiitu yonent yàlla bu leen jiitu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci dara wattaqullaha na ngeen ragal yàlla nag ci jëf joo jële mooy ñiy jëf loolu nañ ragal yàlla te xam ne buur yàlla kat moom inna ndax buur yàlla sami'un aji déggaakoon la wax yi ngeen di wax di ko jiitu yonent bi alayhi salaatu wassalaam alimun te xam ne nga koy def ak la nga xam ne moom la ñuy nëbb ci li nga xamante ne nii moom lañu ñu def ca seen xol yi li ñuy jëf yëpp suñu boroom xam na ko te aji déggaakoon la te te aji xamaakoon la moo tax loolu nag laa tuqaddimu bi dafa nekk loo xam ne lu capital la ci dunduk jullit moo tax ku mel ni boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñu ne moo tax ku mel ni mu kii li nga xamante ne nii <clears throat> mu ne moom sayyiduna mujaahid mu ne loolu mooy bu leen jëkk a def yonent bi alayhi salaatu wassalaam dara bu leen jiitu di def dara lu dul xataa yaqdiya allahu ala lisaanihi lu dul suñu borom àtte ci mbir moo mële jaare ko ci ci ci lam nañu salaatu wassalaam ki nga xamante ne nii yu sayyidina ad-Dahhaak raxmatullaahi alayhi mu ne loolu li muy tekki laa tuqaddimu bayna yadayillaahi wa rasuulihi mu ne loolu li muy tekki mooy bu leen dogal benn mbir boo xamante ne nii bokkul ak li shari'a yonent mi alayhi salaatu moo tax ki nga xamante ne nii moom tamit la kii ku mel ni al imaamu Sufyaan ibn Sa'iid ath-Thawri rahmatullaahi alayhi mu ne loolu laa tuqaddimu bu jiitu bayna yadayillaahi bu leen jiitu ci kanamu yàlla ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne bi qawlin wala fi'l bu leen jiitu ci wax jullit balaa wax moo tax moom Sufyaan mu doon wax si imaam Sufyaan doon wax idha istata'ta an la tuharrik ra'saka illaa bi dalilin faf'al mu doon wax naan boo manee doo yëngal saw xef wala sa bopp lu dul boo ko yëngalee sax ñu ne la lan moo tax nga yëngal sa bopp nga ne parce que kat haddathani diw wala yonent bi alayhi salaatu wassalaam da yëngaloon na boppam ci circonstance yu mel nii wala alquran wax ne lii lim la fa bëgg a wax mooy jullit bi dangaa war a def yow say jëf lépp lu ci liw ci ndaw ak li nga xam ne da nga jàpp ne c'est insignifiant loo ci def lu ne bu nit taxawoon ne la lu tax nga def lii waroon ngaa capable indi dalil ne lii wa tax ma def ko mooy jullit waru def dara lu mu xam ci àtteeb yàlla comme li borom Axdar yi di wax waaye muy lu leer loo xam ne fa ngay teg mooy ala na loolu moom la sayyidina naa ne mooy bu leen ko jiitu ci wax bu bu caagante ne ci wax képp koo xamante ne nii daf la dikkal di la laaj ci masala wala événement bu xew bu fi nekk di joxe sam xel naan bon je pense non no no mbiri du euh, euh, du du du loolu bon tabaski ji ñu jëm est mbir mi mooy ku am xar moo xamante ne nii neuf mois la wala boog loolu huit mois est-ce que mën na cee tabaskee kooku waroo taxaw naan je pense que bon j'imagine que ça doit être que non non non ndax boo ko defee yow kat qaddamta bayna allahi wa rasulihi yow de daal di ngay jiitu ci kanamu alayhi salaatu wassalaam jiitu nga ci kanamu borom bi ak kanamu bo subhaana gi nga xam subhaanahu wa ta'ala ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy bala nga waa war a dara mooy mbir daf la war a leer naññ nga am ci xam-xam bu leer boo ci amul nga tëj nga tëj sa sa gémmiñ nga daal di noppi kon mooy loolu lépp la ay taxaw nag ñi gën am bàkkaar mooy ñi nga xam ne dañuy jéem a wax ci naan ci turu yàlla subhaanahu wa la ñuy jéema wax te daanaka daraamu ci di waxal yàlla moo tax mu ne wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadiba ana kan moo dàq wax amul kan moo dàq expliquer ki nga xamante ni moom day sosal di duural buur yàlla ay nar yoo xam ne amul muy wax naan buur yàlla nee mooy ak yi nga xam ne dañ naan buur yàlla dogal moo moo moo daganal lii qul man xarama zinata allahi allati axraja li ibadihi wat tayyibati min ar qul moom moom loolu wax alay moom yenenti bi moom suñu boroom ne waxal man ana kan xarama mooy ci xanaamal ziinatallah li nga xamante ne mooy taaru yàlla yi mu def ci kaw suuf wa tayyibaati ak yi nga xamante ne nii moom la moom la moom def ci kaw suuf defal ko jaamam yi ana kan moo mën a taxaw naan lii dafa xaram kon loolu ñooñu ñépp mooy ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy jiitu buur yàlla ci loolu ak àtteem yéeg yooyu yépp loolu lépp benn la képp koo xamante ne nii def laa tëralal dangaa jóg di tëralal nit ñi ay loi naan leen lii ngeen war a doxal ne xamal ne yow mii dugg nga ci aaya bi mooy lii suñu boroom di tere moom nga def lool moo tax ki nga xamante ne mooy ash-Shanqiti al imaamu Muhammad ibn al-Mukhtar ash-Shanqiti al-Qurani moom bi nga xamante ne ci lay wax ci lii loolu it la wax du caagante ne mooy bu leen jiitu ci ci ci ci ci yàlla ak yonentam ci ay tëralin ci di wàllu àddina mooy ay tëralin ay loi ak yooyu mooy yooyu yépp jullit bi amul droit bàyyi fi li nga xamante ne nii mooy li yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di jële ci boroomam subhaanahu wa taala nga daal dina ko fi dégg ni dege di topp li nga xamante ni xaw ay loi canonique ngeen di wax ak lan yi nga xamante ne nii ay napoléonien topp yooyu mel ni mbir daal dañ leen obligé amu ngeen beneen choix jël alxuraan teg fee lu ñu wax buñ nee droit de la famille ngeen ne bon loolu day sa ngay waaru moo nañ leen ut daal mbir yi jëm daal ci wàllu famille nañu xool li nga xam ne moom la lay droit lay bi wax wala ñu ne miraas ñu daal di dem jox ko yeneen ay tribunaux ak yooyu ñooñu ñépp mooy ñooñu kenn ci ñoom parewul ngeen am appartement ci kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon premier règle boo xam ne moom nga war a sàmmantoo sàmmantoog moom yow mi nga xamante ni dangaa bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam utal la nekk ci biir këram mooy dangay bañ a nekk koo xam ne danga koy jiitu ci àtte du ci wax du ci xef du ci dara comme li yonent bi alayhi salaatu wassalaam jàngaloon saxaabaami radiyallahu anhum wa ardaahum bala ngaa jëf lu dangay xam lan moo ci àtte borom di subhaanahu wa taala looloo tax sayyiduna Umar ibnul Xattaabi radiyallahu taala anhu comme niñ ko tudde woon ci pest ba bi nga xam ne ci la noon dem Sham ñu dem bay dugg ñu dégg ne kat Sham kat di Syrie gi dafa am pest peste dafee am ñëwul leen ngay kaa leen commencé xalaat ci mbir yi déedéet dafa laaj ana kan moo dégg ci yonent bi ci yéen saxaaba yi ma àndaloon radiyallahu anhum ana kan moo dégg yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy tudd ci taa'un ci wàllu peste ak bu amee nu muy demee ña fa woon amul kenn ku ne man dégg naa ci xam-xam léegi nag ci noonu ci la dajale muhaajiruuna yi dajale waa lansaar après mu dajale waa ahlul ñi nga xam ne mooy maslamatul fath bi nga xamante ne nii nag ci la mujj daal ci gàttal daal di décider na duñ dugg ci dëkk bi dañuy dellu sayyidina abdurrahman ibn awf radiyallahu ta'ala anhu daal di ñëw ne ana lan moo xaw ñu nettali ko ne ko nag lii la mooy peste bee fi am ñu doon laaj lu ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax gisuñu ko amul kenn ci ci ñi mbooloo mi ku xam ku ci dégg dara léegi nag bi ñu waxtaanee man daal Omar li ma mujj décider daal mooy dañuy dem sayyidina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu ne man am naa ci xam-xam dégg naa yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne bu amee ci dëkk bu leen fa dem di dugg waaye it dëkk ba peste am bu ñu génn di dem feneen sayyidina Umar kontaan lool sant borom bi subhaanahu wa taala mi dëppale li nga xamante ne moom la mu mujj décidé ak mu dëppale ko mu tombeek li yonent bi alayhi salaatu wassalaam jàngale woon kon loolu mooy saxaaba yi gis nga ñoom noonu la mooy lu xew moo tax sayyidina Siddiq radiyallahu taala anhu keroog bi ko sayyidina Umar anhu naan ko xare xareb yamaama bii kan ñu jóge ñu bari ci xufaadul quraan ñi nga xam ne ñoo mokkal al quraan faatu nañu ci xare bi te man nag Umar damay ragal ne mbir yi bu continuer nii mooy alquran ji dina mujj daal di effacé wu ci dënnu nit ñi ndax buñ demee ñu faat leen saa buñ demee ci xare ñu faat leen te binduñu ko fenn ana mooy dajalewuñ alquran ji lépp bu boobaa mooy alxuraan ji damay ragal mu sànk comme ni téere ñi nga xam ne ñoo ñu jiitu woon ci ahlul kitaab sànkoo léegi nag mu daal du koy wax sayyidina Siddiq xoolal réaction as akbar li mu njëkk wax mooy ana lan nga may def loo lan la ñuy defe loo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ma su koo def sayyidina Umar topp sayyidina rasulillah alayhi afdalu salaatu mu jàpp boog sayyidina Siddiq di ko convaincre di wax ak moom di ko wan mbaaxug loolu avion bii mu am di ko wax malgré ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam masula dajalewul li nga xam ne dajaloo dajaloolu li nga xam ne mooy ab kaamil waaye mu fexe ba yonent bi alayhi ba sayyidina Siddiq daal di d'accord ci mbir moomu le d'accord ne moom de dina leen defal loolu le mooy ne dina def li nga xam ne loolu la ba mu woowee sayyidina Zayd ibn Saabitin radiyallahu taala anhu loolu it même problème boobu la ko sayyidina say Zayd ibn Thaabit wax ana lan ngeen di defe yéen ñaar loo xam ne alayhi salaatu wasalaam masu koo def loolu lépp ngir bañ a jiitu yonent bi alayhi salaatu ci jëf ak ci wax ak ci dara loolu moo tax képp nag kula la gën a mel noonu moo la raw ak loo man di wax ak foo man di bokk boo mel noonu kamel noonu fu mu man di bokk xatta fu mu man di jóge it moo la raw kon nag loolu mooy première condition bi nga xamante ne nii nit ki nga xam ne bëgg naa am ci néegu yonent bi alayhi salaatu wassalaam bëgg naa am ci këram mu boole ko ci boppam il faut mu respecter lii mooy ne jamais jamais jamais mu gis sunna bu leer bu dëgër bàyyi ko fi di doxe leneen lu dul sunna moom daal mbir mi lenn la moom daal day xool ana lan moo gërëm loo suñu boroom subhaanahu wa taala te mooy li gërëm loo alayhi salaatu wassalaam te moom moo nekk ci sharia bi bés boo xamee ne atte baa ngi ak li mbir mi lu ma doon nekk si lu ma doon arrangé arrangé lépp ma xam ne wallaahi sama commerce yi li ma ci jot ak gagné vraiment ci laa amee alal ju toll nii ma yëg tey ñu ne ma nag yow deke sa commerce bi lépp riba la mën ko yëgee ngay arrêté mbir mi ndax lan ndax xam nga ne kat sunna leer na te nag bu sunna leeree mooy topp sunna laay def mooy ne ki nga xam ne daa bëgg am ci néegu alayhi salaatu wassalaam këram première mooy loolu lay def du ko jiitu ci dara te lu mu nekk loo xam ne lu wuteeg sunna la bu sunna ñëwee wala alquran bu leer da ko fi naan dégg topp alquran wala sunna ba pare def ko kontaan waaw mu nekk loo xam ne day yëg ne lii nii vraiment am ci kontaan te mbégte waaye du ko def naan way defu ñàkk pexe ah amanan lay def mooy yooyu jàmbat bam neex la nga ne ah mun nañ wommatu rek buur yàlla dina baax déedéet yow yow da ngaa saalit da ngaa yow sa conscience nga bëggan tranquille rek waaye sinon bu dul woon loolu amaana doonoo woon def dara suñu boroom kon ne wattaqullah te na ngeen ragal yàlla inna allah ndax buur yàlla sami'un aji dégg akoon la alimun ku xam la egu aji dégg akoon la seen wax yi waaye alimun ku xam la seen jëf yéeg seen yéene yi le kon première condition wa ngoogu jàppal mu ne yaa ayyuha alladina aamanu laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nnabi wa laa tajharuu lahu bilqawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun deuxième condition suñu boroom subhaanahu wa ta'ala mu ne yaa ayyuhal ladina amanu ey <clears throat> eh, yéen ñi gëm boroom bi subhaanahu wa ta'ala te dëggal laa tarfa'u bu leen di yëkkati aswaatakum seen baat yi fawqa sawti nabi ba mu gina a féete kaw li nga xam ne mooy baatu yonent bi alayhi salaatu wassalaam <coughs> ndax loolu ban problème moo ci nekk ka jahri ngeen koy def rek ka jahri ba'dikum li nga xamante ne nag lenn ci yéen buy wax ak ñeneen ñi ñi seen kaw yi di bu ngeen di waxante ñoom lenn di wax ak ci yéen di wax ak ñeneen ñi ñi seen kàddu yi gën a yëkkati ñeneen ñi mu ne loolu nag noon nag du loolu nag mooy dew mooy dox ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam jame ndax moom bokkul ci bokkul ak yéen te tamit du kenn ci yéen de mooy wamaa muhammadun aba ahadin min rijaalikum walakin rasuulallahi wa xaataman nabiyyiin mooy ne moom bokkul ak yéen de moom mii bokkul ak moom rasulullah la ndaw suñu boroom la subhanahu wa taala te dafa am ay teggin yoo xam ne moom la jullit bu ne waral daal di am mu nekk par force la ci loosam mu daal di koy matal ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne laa tarfa'u bu leen yëgati <coughs> aswaatakum seen baati fawqa sawti nabi ba muy gën a féete kaw li nga xamante ne nii mooy baatu yonent bi alayhi salaatu wassalaam wala tajharu lahu bil qawl bu leen koy wax ca kaw mooy wax ji kawe lool ka jahri ba'dikum ba'da comme ni nga xamante ne loolu la ko ñeen ñi di defante ci yéen bu ngeen di wax ak moom mooy dee leen ko ndax lan màggal gi ngeen ko war a màggal ndax yéen xam nga ban risque ne ci loolu ku koy def kiy def yii mooy an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun mooy li ngay risque mooy say jëf ñooy simpeeku ñooy mabbu tabu boobaa doo yëg ne say jëf mabbu na loolu nag mooy li nga xam ne mooy pertange gi nga xamante ne mooy gi gën a rëy nit koo xamante ne nii moom ay jëfam dara baaxu ci mu jàpp ne fii mu ne mu ngi def lu baax a baax a baax a baax koo xamante ne nii ay jëfam ay jëfam dara ay dara baaxu ci ay jëfam dara baaxu ci mu jàpp ne moom mu ngi def dara loolu mooy li nga xamante ne nii nag mooy li gën a yées moom lay wax ca fin wu suuratul Kahf moomaa moom suñu boroom subhaanahu wa taala mu ne qul hal nunabbi'ukum bil axsariina a'maala est-ce que duma leen xabaar ci waxal ne est-ce que duma leen xabaar hal nunabbi'ukum ndax bu duñ leen xabaar bil axsariina a'maala ñi nga xamante ne ñoo gën a perte jëf mu ne alladina ñoo ñele mooy ñi nga xamante ne nii dalla sànku na saayuhum seeni jëf fil ci duniyaa ci dundu gu jege ji wahum te ñoom yaxsabuuna dañoo yaakaar annahum kana ñoom yoxsinuuna sunaa ñu ngi jëf lu rafet mooy ne koo xamante ne nii moom vraiment bu ko buur yàlla eh, boolee ci ñuy alku dafa yàgg ak tamit mooy yey jëfam faaleetu ci dara moom mu jàpp ne fii mu ne li muy sonn yëpp mu jàpp ne mu ngi jëf luy baax mu ne ñooñu mooy ñooñu ñooy ñi gën a sànku jëf loolu nag lay wax fii ne gaay gis nga li ngeen di risque ci ñuy def loolu mooy tax batamalukum seeni jëf daal di wadd wax sunpeeku dal di yàqu daal di mabbu tabu boobaa wa antum te yeen laa tash'uruuna yëgu ngeen ne lool dal na leen lii nag xoolal saxaabatul kiram radiyallahu taala anhum wa ardaahum am nga waxoon nañ la sayyidina Thaabit sayyidina Thaabit de moom bi nga xamante ne nii ibn Qays ibn Shammaas aaya bii nii bi nga xamante ne nii ci la wàcc moom sayyidina Thaabit ibn Qays ibn Shammaas comme ni nga xamante ne noonu la ko al imaamu ahmad ibn hanbal daldi soloowee waaye naka noonu al imaamu al buxaari rahmatullahi alayhi ci xadiisu sayyidina anas ibn maalik radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci riwaaya imaam al Buxaari mu ne xoolal rek mooy fii ngay xool saxaaba yi radiyallahu anhum niñ doon jëflanteeg aayaay alxuraan yi yi nga xam ne ñoo doon wàcc ñoom nekku ñoon ñi nga xam ne bu aaya yi wax ñu naan ñun moom waxul ak ñun de façon diw lay waxal mooy ne fii mu ne ku fi wax dara rek ku fi dem fii benn waxtaanu diine wala benn boroom xam-xam di wax di dugg di di di di ŋàññ yenn yi nga xamante ne nii alquran moo ko ŋàññi di ko souligner gars yi bu tombeeg daa am kuy def lool ci mbooloo mi ñépp di xool waa ji jàpp ne moom lay wax mais jamais kenn jàpp ne man mii la mais daal dañu naan ah xoolal sawaay la ñuy wax moom moo fi clochard bi moo fi naankatu sàngara bi alors que boo moywul waa ji moo la dàq naan sàngara fopp daa feeñagul rek mooy ne ñoom aay bu ñëwoon duñu jël naan diw la dañu naan man mii lay waxal moo tax sayyidina Thabit ibn Qais ibn Shammas xatibu rasulillah ne woon discours katu yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci la aaya bi wàcc yaa ayyuhal ladiina aamanu laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi di dem nag ba mu déggee aaya bii dafa toog këram yonent bi alayhi salaatu wassalaam jekki daal ay fan gisul sayyidina Thabit ibn Qays radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne moo waa sayyidina Thabit moom anamu mu laajte ko ne anamu am kenn ci lansaar yi ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dinaa leen dil xabaaram ka ndax moom sama dëkkandoo la bu saxaaba boobale radiyallahu ta'ala anhu wardaawu daal di dem ci yonent bi ale daal di dem ci kër këru dëkkandoom bii di Saabit ibn Qays ibn Shammas rahmatullahi alayhi wa radiya anhu daal di dem fekk ko mu ngi toog daal di daal di nekk koo xam ne vraiment mooy mu ngi sëgg bopp bi nekk da koy gis xam ne kii dafa triste lool ndax ay fan a ngi génnul dematul sax julli mbooloo daal di toog moom daal këram la toog léegi nag bi nga xam ne ci la ko mbokkam ni dëkk dikkal jóge ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ko ma sha'nuk mu ne ko ana lan mooy sa mbir lan moo tax boobu ba kenn gisula nga nekk sa kër gi ndeke fii nga toog sëgg nii ana lan moo xew mu ne ko char kaan ndax kaana yarfa'u sawtahu fawqa sawti nabi faqad habita amaluhu léegi wa fa huwa min ahli naar moom mu daldi ciy def déduction bu doy waar mu ne ko moom bi ko mbokkam ni nee na lan moo la dal mu ne mbon na ma dal mbon daal malheur moo ma dal char ndax lan ndax moom nee na da doon yëkkati kàddoom ndax sayyiduna Thabit ibn Qays ibn Shammas rahmatullahi alayhi wa radiya anhu suñu boroom def ko mayoon voix bu porte ta kawe mooy xam nga loolu da gis ci nit ñi ñoo xamante ne nii seen voix noonu la mel voix bu rukk nekk voix boo xam ne buy wax nii même bu bëggee wax ci suuf da ngay dégg ni muy riire même bu dee fu sori nga nekk da ngay dégg baat bi riir yal na bu nekk ci néeg nag mooy ne day riir nga dégg voix bi même bu dee ndànk la bëgg a wax nag voix noonu la meloon moo tax voix dafa kawe woon bi aaya bi ne wag wàccee mbokkam mi ñëw kon jekki fekk ko foofale ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam kat mooy laaj mbiram mu ne ko ana lan mooy sa mbir lan moo tax nga toog fii sa ngéen def nii mu ne ko lu bon ndax man kat damay yëkkati sama baat ci kaw baat yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon nag faqad habita amali xaw nag samay jëf de daal dinay màbb li ma masa jëf ci l'islam yépp màbb na ta man nag kon en conséquence foofu man nag kon min ahlin naar kon man saabit kat ci waa safara laa bokk léegi nag waa ji daal di daw ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di koy nettali ne ko saabit mi nga doon laajte di dem naa fekk ko këram waaye fekk naa ko mu nga sëngéen nee na ma lii wëg lii na ma wax kon nag ci waa safara la bokk <coughs> yonent bi alayhi salaatu idhab ilayhi faqul lahu innaka lasta min ahli nnaar walakinnaka min ahli ljanna allahu akbar yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne saxaaba bi dellul nga wax ko nee ko idhab ne ko dellul ilayhi ca moom faqul lahu nee ko innaka lasta min ahli nnaar ne ko yow bokkoo ci waa safara de walakinnaka waaye yow min ahlil jannati ci waa aljanna nga bokk doo nitu safara waaye nitu aljanna nga loolu wallahu lan na ko ame allahu akbar mu ko amee ne ba aaya ba ñëwee moom li mu def da koo jël ne moom moom man lii man lay waxal moo tax sayyidina anas ibn malik radiyallahu taala anhu wa arda nee na moom sayyidina thabit mi da doon dox suñu biir te ñun xamoon nañ ne moom ci waa aljana la bokk naan na naan nekkoon na di dox ñun wa nahnu na'lamu annahu min ashaabil janna fa kaan fa kunna naraahu yamshi bayna azhurina mu ne ñun de dañ ko doon gis muy dox suñu biir te xamoon nañ ne moom mii di saabit moom nitu aljanna la te loolu dara mayu ko moo tax keroog yawmul yamaama la génn àddina comme ni ñu ko gisa woon ci tarjamaam walillahi alhamdu wal minna kon mooy ñoom noonu lañ doon doxalee xoola nag gis nga aaya bii aaya bu garaawa garaaw la garaaw eh, akarawati nag ñun nag ci wolof yi surtout suñu conférence yeeg suñu wiiwu diine yeeg nga xam ne suñu yoon newu ci mooy ne ñun dañoo nekk nit ñoo xamante ne nii daanaka bu ñuy wax da ngay gis nit ñi wax waxu diine gaa yi toog fële di waxtaan ñii moom daan dañoo gëj a gisante ci màggal gi wala ci gàmmu gi wala ci conférence bi nga gis ñoo xam ne ñoom dañ ko def occasion ngir waxtaan ñooñu nag laa la waxoon ne la gis nga waa ji waa ji nga xam ne mooy jàngale wala kiy def conférence moo leen war a wax lu leer ne leen hé yéen ñooñu di wax noppi leen parce que ñoom li ñuy risquer dafa rëy mooy anal la ñuy risque mooy ne de toute façon mooy li ñu mas a jëf yépp mooy màbbtu duñ ci yëg dara mooy ne gaa yooyu waratuñoo taxaw fenn bu doon ku mas a dem aj ci dem aji màkkaak julli na fiiw ak woor na lu nekk joxe nay azakaak tabax nay hôpitaux ak que mu nekk fu ñu naan yonent bi alayhi salaatu salaam nee na muy wax kese loolu rek yàq na mooy waratu taxaw feneen naan man de mas dem ajja ak fële màkkaak mas naa saraxe lii loolu mooy moom loolu lay risqué léegi ndax dina ko dal mooy loolu mooy risque bi léegi nag nit ku nekk est-ce di nga xam loolu ndax parce que da ngaa gëj a gisee diw tax bu ngeen bëggee wax la porte est grandement ouverte ngeen génn dem ca mbedd ma bu ngeen di wax ngeen waxtaan waaye mënuñoo toog foo xam ne dañ naan qaala allahu qaala rasuluhu nit ñi di waxtaan moo tax ñun wolof comme ko xamuñu xam-xam nag loolu mooy suñu problème mooy amuñu xam-xam te xamuñu te xamuñu li nga xam ne mooy teggin yi war yi ñu war a nekk moo tax sax nit boo leen koy wax ñu jàpp na yow da nga leen di tuutal ci mbooloo mi danga leen di saa da leen di wàcc ci mbooloo mi alors que mbir mi moo demee noonu amul ñu naan boroom xam-xam bi rahmatullahi alayhi moom dafa lewet moom ndeysaan garaawul moo tax léeg-léeg dañ ciy dem ay xew-xew yoo xam ne doo bëgg lu dul jóg ñibbi te lool sax moo gën loolu mooy nga ñibbi moo gën ndax danger boobu moom comme que danga fay mënoo koo tere nga dégg gaa yi ñuy wax naan di waa ji di wax naan yeneen ci ma lay saabsaab nee na suñu waroon nee na gaa yi di waxtaan ba ñu leen di noppiloo naan ay way mbooloo mu ñu leen di ñaan ngeen déglu. ak déglu lañ leen di ñaan loolu mooy li nga xam ne moo waru ne waxoon nañ la loolu jàngale jàngalekat bu ne ca début ba la ko waroon a wax moom buy commencer la waroon a leeral affaire yooyole ne leen nag mbir mi fii mu ne bu ñu tàmbalee du samay wax man nekkuma may wax bu doon samay wax lekk la samay wax moom tekkiwul dara waaye fii mu ne nag dañoo commencé yéen a wax ñu wax ci mbiru diine yéen a wax ñu wax ci li nga xam ne moom la suñu boroom subhaanahu wa taala wa moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale kon nag bu ma commencé di wax seeni wax laay wax bu boobaa nag bëggum ñu nekk fi di noppiloo kenn mooy ne ñépp noppi que les téléphones soient sur vibreur wala nga def ko mode avion bu fi kenn nekk ñuy wax téléphone bay sone yow ci nga qad rafa'ta ko fawqa sawti bii loolu nag mooy lu garaaw li nga xam ne danger bi nga xam ne aka bari rawatina ñun ci suñu réew yi nga xamante ne noonu la daanaka bu budul kuy wax lu extraordinaire ci sëriñ ba nga gëm di wax loo xam ne presque dara du ci dëgg gaa yi duñu déglu booy wax naan yonent bi alayhi salaatu salaam nee na gaa yi tuusee goo leen ndax du looloo leen di tuuse waaye bés boo tuddee seenub sëriñ nga commencé gis gaay ku nekk kontaan ñii di fett su ñii di tëb ñii naan ah, kay bu waa ji mu ngi door a agsi nag mel ni yow yow yaa ngi door a agsi foofu ngay door a agsee léegi alxuraan yi mu doon wax moom kon yow daal moom la moom boom boobu ba léegi alxuraan yi muy wax aaya yi ba léegi moom ak seegul woon mu ngi door xam nga ne loolu yéeme na moo tax xanaa gisoo sey moo tax loolu nii aaya bi nekkul xam nga nit manoon na ne ah ban de baax na kon nag laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi man de gisuma yonent bi alayhi salaatu wassalaam fii di wax ba may wax ak moom ne ba muy muy wax ba may yëkkati sama kàddu loolu moom daal du ma ko fiy gis kon man garaawul loolu du ma dal xanaa gisoo la sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daal di woon wax gaayoo yële dëkkoon Saqif ñu ne woon ci xilaafam bi mu newee ci jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam denn bés mu gis ñaari nit ñoo xamante ne nii dañu nekk ci côté ci biir jàkka ji di waxtaan ya Umar ibnu alxataabi radiyallahu taala anhu woolu benn taabi'i daal di koy def siiñ mu daal di ñëw woolu ko mu daal di ñëw bi mu ñëwee mu ne ko demal nga woowal ma ñaar ñële ñaar ñooñu mu woolu leen gaa yi ñëw mu ne leen yéen ana ngeen dëkk ñu ne ko ñun de dëkkuñ ci dëkk bi mina taayif mu ne yéen taayif ngeen jóge bés bu doon ne ci dëkk bi yéen dëkk dinaa leen metital ci sama yar bii ma yor dinaa leen ko bàcc ngeen xam yéen da ngeen di yëkkati seen kàddu ci kanamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam te kat xabru yonent bi alayhi salaatu wassalaam jamono yooyu newul woon ci jàkka ji kat comme ni mu demee nii mooy ne mur bi mooy ne de toute façon c'est pareil sax ndax kër sayyidatu Aïsha radiyallahu taala néegam la woon te foofu la bi moo doxoon diggante ak jàkka ji mu ne yéen yow da ngeen di yëkkati seen kàddu ci kanamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam te loolu la sayyidina Omar radiyallahu taala anhuma wala sayyidina siddiq ak sayyidina omar radiyallahu anhuma loolu la ñu xamoon moo tax bi aaya bi wàccee ci seen mbir keroog bi kii naan Ammir al-Qaqaa ibn Ma'bad kii naan Ammir ki nga xam ne mooy al-Aqra' ibn Haabis falal kii naan bi alayhi salaatu wassalaam defal mu jiite waa Banu Tamim al-Aqra' ibn Haabis kii naan falal al-Aqra' ki al-Qaqaa bi loolu xewee ba aaya bi wàcc ku ci nekk ci ñoom yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu doon wax ak yow dalay laajaat bu baax li nga wax ndax doonu ko woon dégg ndax respecté li nga xam ne mooy aaya bii ak li nga xam ne aadaab yooyu nga xam ne moom la suñu boroom ne par su ngeen def ko te ngeen ko deful li ngeen di risque mooy seeni seeni jëf day kon nag affaire bi loolu mbir mi nekkul na yonent bi alayhi wassalaam newu fi kese nii ci jëmbam nii comme ni fi neewoon madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ne kon konoonte kon sayyiduna Umar ibnu alxataabi radiallahu anhu doonu loon wax loolu ñi nga xam ne mooy ñaar ñooñu jóge woon Taayif di wax ci jàkka ji loolu daal mooy li nga xamante ne nii deuxième condition pour képp ko xam ne kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam bëgg nga faa amuk appartement deuxième condition ngoog boo war a boo xam ne danga koo war a réunir mooy ne bul yëkkati sa kàddu jamais jamais a foo xam ne dañuy tudd yonent bi di waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu moo tax gisoo ñoom al imaamu Maalik ibn Anas ibn daa imaamu daaril hijrati ñoom ñi xamoon exactement lool li muy tekki moo tax gis nga bu doon waaja jàngale xadiisu yonent bi alayhi salaatu wassalaam li mu doon def day changé wu daal di sangu ji moom imaamu Maalik changé wu sol yére yu rafet daal di parfum wu daal di tuuraay foofu yépp bu ko defee affaire bi def fa parfum bu neex lay def foofu bu ko defee bu neex mu commencé ñuy jàng xadiis yi moo tax gis nga ba ko jiit ga doon fett di ko fett di ko fett fett ko fett yu bari mu commencé taalibe yi gis xar kanamam commencé xonq cur waaye imaam Maalik buujawul ndeke jiit bee jàpp di ko fett di ko fett di ko fett ba ñu paree ñu gis ndeke jiitatu ko doon fett manuloon a buuja ndax lan xadiis yonent bi alayhi salaatu wassalaam lañ doon wax allahu akbar xoolal kan moo àgg foofu moo tax ñun dañuy font rek buñ tëbee jàpp de ñun xoolal te kooku kat <laughs> mooy imaam Maalik lan ngay xalaat ci saxaaba yi radiyallahu anhum wa <laughs> non non mooy gis nga mbir yi ni mu wutee ñooñu ñooy ñi xamoon li nga xam ne mooy sunnaay yonent bi alayhi salaatu nga gis ñoo xam ne bu ñu mas bu ñu déggee ñuy wax yu waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam dañuy xonq cur wala dañuy tiit dangay foog ne mais kii nii xanaa statut bu toog la ndax lan dootul bouger ti fekk pareegul loolu ñi xam ñépp noonu la ñu mel waaye nag ñi xamul dara suñu classe yi moom mooy taxawaalu fee ñuy wax ñu naan qaala rasulullah an anas ibn malik an muaad ibn jabal an rifaat ibn rafi' ay yu mel noonu naan anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala ñu naan waaye saay maa ngi dem waay mooy façon yooyu moom ci ñun la koy gis da léegi nag li ñuy risqué mooy moo tax nga